li jeexaloon sariyatu awtaas sariyatu awtaas ñu waroon a gis tey xare bu bees boo xam ne dogit la ci xare biñ jóge muy ghazwatu Hawazin ay Hunayn ndax kama ta'lamuun qad dakara al imaamu Muhammad ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi anna Hawaazina lamma huzimu min bi Xunayn dahabat taa'ifatun ilaa naxwa Naxla wa dahabat taa'ifatun thaaniya ilaa Awtaas wa dahabat wa farrat taa'ifatun thaalithatan wa uxraa ilaa Taa'ifi wa taxassanuu bihaa wa ma'ahum qaa'iduhum Malik ibn Awf an-Nasri kon ni ngeen ko xamee imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi tuddoon na ne keroog bi ñu boomee waa Hawaazin ci maydaanul ma'raka bi Hunayn ak seeni alliés dafa am ñenn ñi daw dem vers Naxla ñooñ gisoon nañ lan la wax noonu lañ mujje ci lañ gise woon tarjama Seydina Rabi'a ibn Rufay' radiyallahu anhu mu ne ñeneen ñi demoon aw Awtaas loolu gisoon nañ ko ci xadiis bi ne saxiixayni gisoon nañ riwaayu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi sariya bi nga xam ne abu aamirin al ash'ari radiyallahu anhu moo ko jiite woon muy expédition de Awtaas léegi nag mu des beneen mbooloo moo xam ne ba léegi ñoom ñépp benn benn woon benn loxo lañu woon ngir ñëwoon xeex jullit Hawazin wa ahlaafuha ak seeni alliés ña ci ginoon a màgg nag ñoom ñoo dawoon dem fan ila ila Taaif ñoom moom dañoo rëcc fu gën a seen dëkk muy Taaif te loolu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi daldi woon nañu koy wax boo fàttale ko bi muy nettali gaa yi ku nekk fa nga jaar ak nii nga xamante ni noonu la ko euh, waxe woon gisoon nañ ne waxoon na ne ki nga xam ne mooy Maalik ibn Awf dafa daw wanaasun wanaasun min ashraafi Hawaazin ay nit yoo xamante ni ci kilifaay Hawaazin yi lañ bokk ñu daldi daw daldi dem Taayif waaw léegi nag ñi jaaroon côté la lijjanti nañ leen ña aw Awtaas six cent personnes yoo yële selon riwaaye yiñ gisoon tëkk ginoon a siiw ci ñoom di góor gi du rey dum na simma te ñu faat ko keroog hein waaye trois cent lañ na wax lañ faatoon ñeneen ña daw yonent bi aleyhi wassalaam keroog ghanaaim yi dañoo bare bare bare bare bare muy butin de guerre bi boroom xam-xam yi seen biir nag dañoo wuute ñaata la woon seen nombre am na ñoo xam ne comme ñoom imaam al-Waaqidi ñoom jox nañ imaam Ibn Sa'd ay nombre yu précis mais daal liñ mën a wax mooy mbir yi lu baree bari la woon ndax Hawazin dañoo génne woon seen xar yeeg seen gàtt yeeg seen alal yeeg seen gëléem yi yépp indi foofu bañ leen gañee nag loolu lépp la yonent bari saar saam teg loxo waaw du li teg ci loxo mu dajale loolu lépp daldi wax ñu yóbbul ko ko Ji'irraana ngir mu mën nag jublu ci xare bi ñu war a gis tey insha allah di ghazwatu Taayif keroog imaam ibn Isxaaq ci Xunayn pour avant ñuy dugg ci Taayif nee kene am na yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog ah, benn sërëm de lait muy Shayma moom keroog bokkoon na ci ñi nga xam ne indi woon nañ leen keroog bokkoon na ci ñi nga xam ne julli ñi jàppoon nañ leen jàppoon nañ leen indi leen ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam eh, ba mu daldi rafetal jëme ci moom comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ci ñëwaat dinañ ñëwaat ci li nga xamante ne ndax ci prisonnières yi lañ bokkoon ci la bokkoon moom Shayma bi di sœuram de lait parce que ñoom ñoo nàmpandoo ci waa Banu Sa'd ci sayyidatu Halima as-Sa'diya radiyallahu anha wa ardaha ne dinañ ci ñëwaat insha allah bu ñuy gis séddale màng mi butin de guerre Hawazin léegi kon tey comme ni ñu ko digga woon kon ñu war a gis ghazwatu Taif kon ginnaaw bi nga xam ne benn parti bu mag nga xam ne ñi jiite woon xareb Hawazin bi ni Malik ibn Auf ak kilifaay Hawazin yi daw dem Taif ginnaaw bi ñu leen gañee Hunayn ña jóge woon aw it six cent personnes yi trois cent lañ faat ña nga ne ma ana yeneen trois cent yi ñooñu dañoo daw dem Taif renforcer ñële muy ghazwatu Taif Taif nag Taif benn dëkk la bu mag ginnaaw Makka moo gënoon a rëy foofu ci péninsule bi noonu côté boobu noonu moom ngay dégg moo tax gaaya doon wax naan te gisoon nañ ko waaye ba yonent bi aleyhi salaatu doon door a woote lan moo tax suñu borom bu doon yónni mos defe nga ne dina yónni kii te yónniwu ko kenn ci ñaari dëkk yu mag yi alqaryatayn yoo yële yu mag yi ndax ñaar yooyu moo doon Makka ak Taayif bu doon tànn ma foo ngeen ne mos dina bàyyi ci biir Makka xool ñi nga xam ki nga xam ne moo fi dina nekk sang d'après ñoom seeni lunettes ak waa Taayif comme Urwat ibn Mas'ud al ñu bàyyi leen fi di tànn kii xam nga ne yàlla du def lool kon Taayif ci est bi la féete Makka mooy boo nekkee Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman Taayif mu ngi côté est bi côté euh, fi mashriq fi jant bi di sowe côté boobu la féete mag euh, Taif nag dëkk la boo xam ne bu naat la te dëkk la boo xam ne bu siiw la Taif foofu baynal arabi nekk dëkk bu naata naata naat bari ay tàndarma mais bari ay raisin anaab ah, aynab mais raisin dafa bari garabi raisin yi dafa bari masha allah ak am na xiil muy li nga xam ne mooy tàndarma am na nag ñu ne tur bi fi mu jóge boroom xam-xam yi rahmatullah dañuy citer ci seen kii yi ne am na ñu ne eh, daa am kuñ ko tudde am na ñu ne non parce que Seydina Jibril moo ko wëraloonu Kaaba gi ndax dëkk la boo xam ne yaman lañ ko jële mooy waa àjjanaay asxaabu sarim la la alquran di wax waaw nee nañu boobale la jël daal di koy yóbbu fa asbaxat ka sarim fatanaadaw musbixiin anirdu ala xarthikum in kuntum sarimin mooy ba kamaa balaw naa asxaabal jannati id aqsamu inna balawnaahu kamaa ci nuun wal qalam inna balawnaahum kamaa balawnaa asxaabal jannati id aqsamuu la yasrimunnahaa muslixiin wala yastathnuun fa taafa calayhaa taa'ifun min rabbika wa hum naa'imuun ñu ne àjjana jooju dañ yëkkati indi ko foofule ñu ne Seydina Jibril da ko wërale Kaaba gi moo tax ñu tudde ko noonu ak Taif waaw waaye sinon foofu mu féete wajj la tuddoon xam nga wajj gisoon nañ ko keroog ci euh, kii xasidaay euh, Seydina mu tuddati Seydina euh, al Abbaas ibn Mirdaas mu ngi ko doon tudd waaw <laughs> doon na ko tudd di tudd bay tudd bërëb boobu mooy wajj wajj la tuddoon moo taxoon mu doon wax noonu ci xasidaam biñ gisoon alaa mublighun anni ghaylaan anni wa sawfa ixaalu yatiihi alxabiiru waaw ghaylaan asaqafi mooy boobu noonu wajj nu ngi fa doon tudd wajj wajj waaw léegi ñu ne suuf soosu wajj la tudd sinon après lañ ko tudde Taayif ndax loolu waaw am na nag ñu ne benn waay lañ ko tudde turu benn waay la bu bokkoon ci amaaliqa xay moo fa wàccoon waaw daldi woon fay tabaxal defal leen fa forteresse defal leen ba nga xam ne kenn du fa mën a du leen mën a songe noonu waaye wallahu taalam ana yii yépp lan moo ci mooy li nga xam ne noonu la neme dëgg-dëgg kon nii nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jublu ci ñoom kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu déserté daw moom Maalik ibn Awf wa man tabi'ahu min ashraafi Quraysh min asra min ashraafi Hawaazin Saqiif wa Saqiif yonent bi bañ fa demee daldi dugg ci seen ndax Saqif c'était bien gardé waaw dañu amoon forteresse yu baax waaw forteresse yu baax lañ amoon loolu moo tax bi mu tàngee ñu daal di gaaw daw daal di dugg foofu fële ngir rawale li nga xamante ne mooy seen po ngir rawale li nga xamante ne mooy seen po ndax bëgguñu foo woon a faatu waaw moo tax ñoom ñu dawoon foofu ak wa naasun kathir min ashraafi thaqif léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen fay fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen fay fekk mais bañ fa demee c'est pas dugg fa noonu rek waas lañu faa dem ngir protéger seen bopp ak tamit ñi nga xam ne ñoo daw ñëw Awtaas ñoo ñëpp biñ ñu gën a ngir garder bien ak défendre la forteresse imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi léegi nga ne eh, kañ la amoon ñu la juste après kii la gisoo ñu ngi ci successif moo tax xare yooyu yëpp nga naan ma nit bu taxawoon ne benn la rek mooy eh, li mu wax juumul waaw ku ñu dàq jàmm gën la xare bu amoon jàmm gën ñu dàq ko mu jaar Fass Mbao waaw ñu demati Fass Mbao muy par exemple aw taas ñu neti nii mu jàll euh, di di di di dem côté Tëngéej ñu fekk leen fa lool kese la <laughs> imaam Muusa ibn Uqba kañ la xew mooy kon ci jamono jooju la ci Shawwal moom la imaam Muusa ibn Uqba sayyidu ahlil maghazi Eh, imaam Muusaa ibn Uqba bi xam nga ci rijaalu saxiix waxoon nañ la dañuy wax ay mbiram des fois ñu tuddoon ko imaam Maalik da doon wax ne aleykum bi bi maa ngi leen di dénk siiraay yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu ngeen koy jàng maa ngi leen di dénk téere imaam Muusaa ibn Uqba ndax moom Ahmad tamit Ibn Hanbal loolu la doon wax aleykum bi maghaazi Muusa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa ndax moom de thiqa la woon ku wóor la woon waaw léegi moom moomu moom moom xam nga waxoon nañ la amuñu ko mais imaam al-Bayhaqi de presque daanaka la liñ ci indi ci moom dafa baree bare bari ba alhamdulillah moom imaam Muusa ibn Uqba ak imaam Urwa waaw Seydina Urwa xam nga ko ibn Zubayr ibn al-Awwam nekkoon frère Seydina Abdallah ibn az-Zubayr ibn al-Awwam Seydina Urwa ibn Zubayr eh, boroom xam-xam nag ci ci ci multi domaine multi multi multi kii la woon fu nee la doon mooy mooy ñi nga xam ne daal doone lii kese leen ñoom daanaka foo dem fekk leen boo demee ci xadiis loolu moom kenn ku xam xadiis xam nga mooy xam nga Urwa waaw non manoo xam xadiis xam xadiis nag waxoon naa la xam xadiis tekkiwul man ma xam ne waaye aywa laa yadxulul jannata nammaam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man laa yadxulul rek mu jeex ah non non loolu moom du xam xadiis déedéet fii mu ne doo xam sax ku ko riwaaya kan moo ko soloo ban saxaabaa soloo mbir moomu xamoo ko ban yan téere la ne jaru wax li xadiis biy wax boo moywul superficiel kese nga ci xam non kooku moom amoo diraaya te amoo riwaaya voilà laysa laka riwaaya wala diraaya waala non loolu du xam xadiis xam xadiis dëgg xam-xamu xadiis ak li ciy wër-wërloo rijaal yi ak yoo surtout boo xamee loolu rek rijaal yi boo boo xamee mooy euh, góor yi ciy nekk ci càllale bi Seydina Urwa ay càll ay xadiisam du jeex mooy dafa bari ci kutubu euh, euh, waa jamaa voilà waa ah, jamaa ñoom ñépp solo nañ ay xadiisam Seydina Urwa mi ci kan la bari lu muy jële ci saxaaba yi radiyallahu ci taam-taam Sayyidatu Aïsha da Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mooy kan mooy sëru yaayam la rakku yaayam la ndax Urwa doomu Asma bintu Abi Bakr la radiyallahu ta'ala anil jami' magu Sayyidina Sayyidatu Aïsha di Sayyidatu Asma moo ko jur te xawaari rasulillahi sallallahu alayhi wa di ki koy jàppale ci biir ak ci biti mooy Seydina Zubayr ibn al-Awwam mooy bàyyam voilà mooy Urwa moomu kon daanaka te bokkoon na mooy loolu côté xadiis côté fiqh bokkoon na ci fuqaha as yi ñi gën a màgg sa euh, set grand fuqaha yi ne woon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom seydina Urwa ibn Zubayr mii ci la woon waaw boo demee ci tafsir da ngay dégg ñuy solo yoo xam ne moom moo koy solo te waxoon nañ la ca début ba boo fàttale ko introduction ba que moom ni ah mooy bokk bokk na ci boroom xam-xamu boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo géeju ci wàllu dundu yonent mi alayhi salaam histoire yonent mi alayhi salaatu salaam ak dundam al-Maghazi mu ne kon kon kon Seydina Urwa ak Seydina Muusaa ibn Uqba ak ñoom ñaar ñoom ñaar hein Muusaa ibn Uqba nag waxam ji ci imaam az-Zuhri la ko jële ndax loolu moo tax imaam Maalik li doon wax mooy ki li doon wax ki doon wax mais maasam la ñoom ñëpp ay sëriñu imaam az-Zuhri la mais xam bu mu xam dëgëraayam moo tax mu doon wax loolu maa ngi leen di dénk magaasi Muusaa ibn Uqba waaw fa innahu thiqa ndax ku wóor la looloo tax ngay dem Sahih Imaamul Buxaari dafa fekk ay xadiisam moom Seydina Muusaa ibn Uqba bi moo gën a dëgër nag Imaam Ibn Isxaaq fuuf ndax Imaam Ibn sax nga ne ma ee dama ko yow Sahih bi gis nañ ko ah Imaam al Buxaari danaan qaala Ibn Isxaaq dañ naan la non. loolu bokkul de qaala ibnu Isxaaq qaala ibnu Isxaaq yooyu noonu loolu moo muallaq la loolu noonu tekkiwul ne loolu ci charte ci ci condition wu téeréen bi la bokk de non non moo tax imaam ibnu Isxaaq kenn du ko boole ci rijaalu saxiix déedéet mënoon na yow moom ci góori saxiix imaamul Buxaari mooy ñi nekk ci càllale bi ci la bokk mooy gisoo ko sax ci càllale imaam imaam imaam al Buxaari rahmatullahi day dina wax ne. qaala ibnu Isaaq buy wax surtout ci kitaabul Maghaazi waaw foofu da koy tudd baab sàngam mu ne qaala ibnu Isaaq wax imaam ibnu Isaaq de nee na sàngam la xewoon loolu da nga koy gis moom daa ba moom bari na mais loolu taxul ñuy wax imaam Muusaa ibnu Uqba ci Sahih imaamul Buxaari c'est vrai imaam def na lu mel noonu ci moom par exemple bunt bii ñu ne di ghazwatu Taayif ci kitaabul maghazi imaam al buxaari rahmatullahi alayhi na ne baabu wala baabun baabun ghazwatu taa'if fii shawwal sanata thamaan qaalahu muusa ibn uqba mais bii taxul may waxa ah. façon bu mel nii taxul may wax lim ne eh, ghazwatu taa'if waaw xare taa'if mu ne xare taa'if fii shawwal ci shawwal mooy weeru koy sanata thamaan atub huitième at mi mu ne lan xaala hóo après huitième at ci gàddaay après gàddaay yonent bi alei satu salaam mu ne nag lii nag xaala hóo ki ko wax mooy kan mooy ibn xaala hóo Muusa ibn Uqba ki wax lii que ci weeru Shawwal la woon kori ci loolu euh, nu mu tudd euh, kori kori kori weeru kori huitième année bi mu ne lool ki ko wax mooy muusam nox ba mais bii taxul may wax mooy càllale yi ci biir yi naan xaddasanaa diw an diw diw yooyu dañ ciy gis imaam muusam nox ba la yem di kon kenn du ko boole ci rijaalu saxiix mooy loolu am solo la mooy loolu tekkiwul ne eh, eh, moom ci rijaalu saxiix la bokk bu doon ne lool rek la yem comme ni muy def imaam ibn Sa'd comme comme al-Ushayra mooy kitaabul Maghaazi première buntu bi noonu la wax imaam al-Buxaari dane baabu ghazwatil Ushayra awil Usayra qaala ibnu Isxaaq awwalu maa ghaza an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-abwaa thumma buwaat thumma al-Ushayra mooy façon bii moom taxul ñuy wax waaw mu ne euh, baabu mooy premier hadith premier buntu buntu buntu laa bëgg a wax buntu ci nii la ko intitulé baabu ghazwatil Ushayra xareb baabu buntu xareb Ushayra awil Usayra loolu gisoon nañ ko mooy xare bu njëkk ba mu ne qaala Ibn Ishaq mu ne imaam Ibn Ishaq de nee na awwalu ma ghaza nabi te boo demee ci siiratu Ibn Ishaq ak Ibn Hisham wax jii imaam al-Bukhari wax da ko fee ima mu ne imaam ibn Isaaq da nee na awwalu ma ghaza an-nabi première xare bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam xare mooy euh, Abwa summa ginnaaw gi Buwaat summa ginnaaw Buwaat Ushayra mooy Abwa Buwaatun Ushayrun boobu boroom xilaas wax radiyallahu anhu mooy loolu mais mooy wax jooju taxul ñu ne imaam ibn Isaaq nag ci rijaalu Sahih la bokk parce que imaamul Buxaari nee na qaala ibn Isaaq non non ñun al musnadu saxiix lu tudd non mooy yi nga xam ne xadiis yu ca yi nga xam ne dañoo takkaloo bi dem ba ci yonent bi alayhi salaam loolu mooy objectif bi mais pas que wax yi comme nga xam ne moom la tudd ñu ne léegi kon eh, c'est bon imaam ibn Ishaq ah non non non alors que Muusaa ibn Uqba moom ci biir càllale yi dafay ne waaw kon bokkuñu bokkuñu Euh, mooy moom moo gën a dëgër xam nga imaam ni sax waxoon nañ la wute bi am ci moom yooyu yépp nag lii nii yépp waxoon nañ ko ca début ba <laughs> amaana sax nit fàtte wax yi parce que dafa yàgg c'était en 2014 c'était en Ramadan 2014 la woon affaire boobu noonu début léegi léegi Ramadan ñëwaat ñu ngi ci Shawwal ñu ngi ñoo mu ngi ci Sha'ban euh, ñu ngi début Sha'ban nii ñu ngi début Sha'ban ci tubaab bi di l'année de mille dix-huit vingt avril deux mille dix-huit bon moo tax nit mën naa fàtte yi mais yooyu mooy nag yooyu dañ koo waroon a jàpp téye ko mu jeex. parce que moo tax euh, léegi kon euh, kon ñoom dañ ne Seydina Urwa ak wax ji imaam Muusa ibn Uqba wax jële ko ci sëriñam imaam az-Zuhri këne affaire bi qaatala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yawma Hunayn wa haasara taa'ifa fii Shawwal sanata thaman voilà yonent bi loolu imaam al-Bayhaqi moo ko ndi ci Dalaa'ilun Nubuwwa waaw loolu ci xadiisu seydina Urwa ak imaam az bi nga xam ne xadiis imaam az bi mu ngi jaar ci Muusaa ibn ba moo ko jële ci moom mu ne qaatala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi xare na yawma Hunayn sallallahu alayhi wa sallam bésub Hunayn mooy xareb xare xareb euh, Hunayn waxoon nañ la du jour kese du du jour jubluuñ waxaasara taifa mu daal di ndar kepp daal di daal di nu tudd assiégé voilà pose siège bi ak waa taif fii shawal yii yépp mu ngi xew ci shawal mooy weeru kori sanata thamanin ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayam bi après gàddaayam bi moom sallallahu alayhi wa sallam wax na ko sànq baabu ghazwati taif fii shawal sanata thaman mu ne loolu qaalahu Muusaa ibn Uqba ku wax loolu mooy mu ne Muusaa ibn Uqba rahmatullahi alayhi waaw te loolu moom la jumhuuru ahlil maghazi daal di wax que ne sii ci Shawwal huitième année bi la imaam al-Hafiz ibn Hajar nag nee na am nañu ne qiila bal wasala ilayha fi awwal dhil qa'da am nañu ne début dhil qa'da la fa agsi la agsi Taif waaye loolu noonu dëgërul loolu qawlun shadh la wax la joo xamante ni ju beru la li nga xam ne mooy liy dëgër insha allah mooy li boroom ahlul maghazi wax euh, euh, wax que ne ci shawwal la waaw ci huitième année bi kon gis nañu kon ghazwatu Taif kon kañ la am léegi nag mooy juste après Hunayn ak bi sariyatu Awtas ñëwaatee ci yonent mi alayhi salaam fekk lépp mu ngi Hunayn léegi nag mu ne yonent imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi mu ñuy duggal nag ci nettali gazwatu taayif mu ne wa lamma qadima fallu saqiifin at-taa'ifa aghlaqu alayhim abwaaba madiinatihaa wa sana'u sanaa'i'a lil qitaal mu ne wa lamma qadima fallu thaqifin taifa mu ne bi nga xam ne al fallu mooy ñi nga xam ne dañ leen a gañe waaw gisoon nañ Yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu géntee ala xare Uhud ne dafa gis ci jaaseem di furuul anna mu gis ci jaaseem bi nga xam ne eh, dafa dafa dafa gis ab ab damm damm waaw mu ne loolu fallun fiikum la ko gise mooy que ne hazima ci seen biir waaw waaw ah kon loolu la mooy ñi nga xam ne dañ leen a buum te ñu gañe leen fële ca Hunayn te bokk ci waa ci waa Saqif ak Hawazin ñoom ñépp ñoom ñoom la rek qadima dañoo dëgmal ak taifa taif daw mooy ñenn ñuy bari ci ñoom dont leur chef comme niñ ko waxe woon leen ba ñu agsee nag aghlaqu alayhim abwaaba madinatiha ñu daal di tëj buntu dëkk bi waaw parce que réew yooyu day wuteeg nag suñu réewu wolof yi loolu moo tax réewum wolof yu mel nii mais bu génnee wolof bu génn wala mu xool télé bi yooyu dina ko comprendre même ay Maroc yi loolu dafay am loo xam ne dañuy naan fii mooy mooy buntu dëkk bi waaw te réewu réewu nasaraan yi da koy doon am tamit da koy am ak ak ak arab yeeg byzantin yeeg yooyu mooy day am buntu boo xam ne principal l'entrée principale dugg bi dugguwaay bi nga xam ne moo gën a mag ngir agsi ci dëkk bi léegi nag ñu tëj buntu yooyu yépp aghlaqu alayhim abwaaba madinatiha ndax dëkk yooyu comme que temps yooyu jamono yooyu mooy xare yi da doon bari am na ñoo xam ne dangay ngay toog ñu ras yàlla ñëw songu seen réew mi de ce fait gars yi dañ doon def sa ay forteresse waaw dañ doon defar ay forteresse yoo xam ne au cas où am noon bett leen ñu mën a ñu mën a tëj forteresse yi nekk ci biir te dañ fa doon def lu doy ngir mën a résister ci li nga xam ne mooy siège yi nga xam ne embargo yeeg siège yi ñu leen di dóor kon imaam ibn Isxaaq rahmatullahi mu ne bañ dawee ca toolub xare ba Xunayn mbooloo bu bari ci ñoom ñu ñëw ak Taayif daal di tëj buntu dëkk bi léegi nag ñu préparer nag à une guerre longue waaw ndax gis nañu waxtanu jullit ñi fi ma'rakatil maydaan fi maydaanil ma'raka afwan ndax gis nañu wextanu jullit ñi keroog foofu ci Hunayn biñ dawee ñu xam ne daw rek tëju fii nekk ci forteresse bi ci tata yi laqatu ci tata yi rek du doy wa sana'u lil qital ñu daldi defar vraiment nag dina waajal seen armement nag waajal lil qital ngir jàmmaroo jullit ñi bés bu buñ agsee fii di leen da di dal si seen kaw lii mooy jamono ji yonent saa alei satu salaam ak woon xonay ni ñoom ñuy waajal seen bopp mooy gaye nañ leen ba ñoon daw ñenn ñi ñu ngi leen doon topp nax la ñeneen ñi xam nga dafa taxawoon di xaar yónnee abu abu abu Amir al-Ash'ari jamono jooj yépp nag ngir mu dem aw toos fekk fa ña ndaw foofu waaye jamono jooj yépp waa Taif ñu ngi waajal te xam nañ ne xare bii du waaw siège bi du simple kon nag nañ ko waajal ñu waajal bu baax waajtaay léegi nag niñ def niñ ñu xam ne xam-xamu xare xam-xamu matériel de guerre loolu lu ñuy sàkku la boo ko amul ndax xam-xam kenn moomu ko xam-xam dëkkul fenn waay waay in arafaha in arafatha taif wa huwa la wa hiya lam tazal fi kufriha wa shirkiha waa lan ngay ngay laaj ñun jullit bu dee gaa yi ñoo ko xamoon hawazin wa thaqif ba pare nekkoon ci seeni kufru seeni kéefër xamoon ne mbir mi pour nag mën a bi mbir mi dañoo xaw a mooy lii day wane ne ñoom mbir mi parewu préparé woon que ne mbir mi buñ demee fële dañu jàppoon ne ñooy gañi ñu war mais li ñu def ñu ngi waajal ngir mën a résister mais ñu ut xam-xam yoo xam ne yónni ay nit ngir ñu dem entre temps nu mu gën a gaawe dem jàngi ci ñi nga xamante ni ñooy jàngale yooyu ñooy réew yi nga xam ne surtout romain yeeg ñooñu ak ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu armement ngir ñu dem nu mu gën a def une formation très très jële fa xam-xam ni ñuy defare ñi nga xam ne moom lañuy soxla matériel de guerre moo tax mu ne walam yashhad xunaynan wala xisaara taifi urwa ibn mas'ud wala ghaylan ibn sanam kaana bi jurasha yata'allamaani san'ata ad-dabbaabaati wal majaaniiqi wad-dubuur waaw mu ne fekkewul woon xare Xunayn nii siège Taayif waaw ki nga xam ne mooy Urwa ibn Mas'uud Seydina Urwa defoon nañ tarjama est-ce que yaa ngi fàttaliku Seydina Urwa ibn Mas'ud Ath-Thaqafi est-ce que defoon nañ tarjamaam ci fath ci non ci sulhul Hudaybiya te tuddoon nañ ko fan yee tuddaatoon nañ ko fan yee nekkoon nijaay ci ki nga xam ne mooy Seydina euh, al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anil jami' ba mu faatee ñamiy faat Iskandariya ba mu fa jógee ñam fa àndaloon faat leen te moom xam nga moom ci Saqiif la bokk moom Seydina al-Mughira gisoon nañ keroog ci xare bi bi lansaar yi bi ñëwee di wuññi ngir jël mbubu koŋ yi fi ki mu rey bàyyi fekk jaamu benn jaam la boo xam ne chrétien la mais dafa ñëwoon xeex si la sàngam ñu daal di koy faat mu koy dindi mbubu koŋ bi gis ne waa ji xarfalu mu yuuxu ci kaw yaa ma'shar al-arab yaa ma'shar al-arab ya'lamu Allahu anna thaqifan ghurr waaw buur yàlla xam na ne ay waay mbooloom arab yi déglu leen waaw déglu leen xabaara boobu ba Seydina Urwa yëg leen ne yëg leen ne waa Saqiif ndekete xarafalu Seydina Urwa ibn Mas'ud non Seydina al-Mughira ibn Shu'ba te ci waa Saqiif la bokkoon mooy mbokkam yi lañuy xareel nii mu ne ma gaaw téye ci loxoom ne ko déet waay waay wax ji jëm kaw ndax dama ragaloon waay waay si loolu way woowu siiwoo ci arab yi waaw kene waa Saqiif te loolu ak ŋàññ la woon ak ŋàññ la woon ci ñu naan diw moom da ngay gis même wolof yi dañ naan waa ji loolu ak façon ŋàññ lañ ko jàppe waaw koo xamante ne xarfalu kon Sayyid Urwa ibn Mas'ud moo ñëwoon doon wax ak yonent bokkoon na ci émissaires yi waa Quraysh ne woon demal nga wax ak moom mu ñëw ne leen man xam ngeen ne man Saqif laa bokk sauf que comme que dafa am moom ay mbokkam côté dañoo jóge fan Quraysh waaw sëy si Taqiif moom ci sëtu ñooñu la moo tax mu ne leen mu ne woon waa Quraysh xam ngeen ne man dugg duggu ngeen di tuumaana ndax bi ma déggee ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam taawee tuubul ba nii nii tuubul mu ngi ñëw ngir dal si ci seen kaw su ci fa euh, umratul mooy non sulhul Hudaybiya xam nga dañoo ñëwoon génn bi ko waa Quraysh yéegi moom ba ko yégee waa Saqif moom mu ñëw ngir jàppale nijaayam yi waa Quraysh ñu ne ko yow moom doo ko ñuy tuumaal ndax wax dëgg bàyyi sa alal jël sa yépp indi ngir jàppale ñu moom kooku mënuñ laa tuumaal jóge ba Taif ñëw Urwa moomu nag mooy ba mu ñëwee di wax ak Yonent bi alayhi di jàppale sikkim bi di ko raay noonu ba Seydina al-Mughira ibn jarbaat bi fekk dafa kabu mooy li mu soloon kenn du ko xàmmee mu jël jaasi ji di ko teg ci kii bi tak tak tak inza waaw yadaka an lihyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam xëccal sa loxo bi ci sikki mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam balaa ngay xëccaat sa loxo doo fa fekk loxo waaw sinon ma dagg ko léegi mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam way kii tàng wax waay ci mi kat mu ne ko kii mu muuñ ko ne ko sa doom mbokk bi la kii mooy al-Mughira ibn Shu'ba mu ne ko yàlla workat bu mag bi yow démb rek laa pare ci fay fay fay tuuxi duuna gi mu fi def diya gi dara looy def ndeke yaa ne ki nii al Urwa moomu nag fekkewul woon Hunayn fekkewul woon lii ndax waa Taif xam nga <laughs> mooy boo wóorul te tamit réew yi noonu loolu wax nañ dëgg boo bëriw gaa yi liñ naan li wolof njaay naan boo bëriwul gaa yi bëri dal sa kaw waaw mooy bi boo nga waajal sa bopp ci wàllu défense bu doy toog di xaar ndax réewu arab yi loolu la woon ay razzia gisoo dañuy jékki-jékki rek mais Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu nan la nekkee jàmm moo tax gaa yi jàpp ne Seydina Zayd ibn Haarisa dafa nit ku ñuul la woon ñooñu xamuñu Seydina Zayd ibn Haarisa arab la woon moom dañ koo jàpp seen mooy comme li doon xew ñu jekki comme comme comme benn village li doon xew ñëw songu benn village taal foofu jël jàpp jigéen ñi jàpp ñiy def jaam rey ñiy jël alal yi looloo doon xewaa ah. razzia yooyu ci loolu lañ ko jàppe woon ci loolu lañ ko jàppe woon moom Seydina Zayd ibn Haarisa sinon arab yi la arab yi la lool moo tax jaam yi xam nga gars yi boo déggee ñu ne jaam rek ñu foog ne kon temps yooyu jaam yépp ay ay ay nit ñu ñuul la mais mbir yi demeewul woon noonu xatta Europe gii sax Europe gii jaam yépp mais Europe fii jaam yi ñee ñee ñeen ni ñoo la gënoon ñoo gënoon a xonq ñu leen jàpp gënoon a weex ñu leen jàpp gladiateur yépp ay kii la ñoon gladiateur l'empire romain yi ay lan la ñu ay lan la ñoon mais ñu bari ku la ni ñëpp dañoo ñuuloon mooy amoon na ci mais amoon nañu weex ñi comme ñu mel ni leen jàpp ndax man sa moroom duma la romain yi ñeneen ñi ay germanique yéeg gaay bu ñu leen jàppoon lool la mais l'islam it noonu moo mais <laughs> gaay yi nga xam ne nag ñoo ñoom la seen xel feebar te nekk ay communautaristes ñoom ñoo jàpp ne fu ñu waxee te tamit ñu def ko ci mentalité nit ñi presque léegi ñépp quoi fuñ nee esclave rek ñépp yi xalaatu noir alors que c'est pas waaw loolu mooy bu tubaab bi après bu tubaab bi colonialiste yi moom waa boobu moom ak avant loolu waa boobu noonu la woon mais loolu mooy yëfu kuffaar yi mais ci l'islam ak fële ak même Quraysh noonu ak arab yi même fii en Europe dans l'empire romain c'est pas que gars ay jaam jaam yi ay ñun la am nañu ñuul voilà comme ñoom Seydina Bilal amoon nañu weex comme Seydina Zayd ibn Haritha arabi la gars yi dañuy ñëw fekkum dëkk song ko jàpp góor ñun ca jotu la rey ñu def leen ay jaam jaay leen loolu la Seydina Suhayb ar-Rumi lan la ma ar-Rumi mu nga dëkkoon fële cosaanoo gis nga ba ñuy gis tarjamaa fële ca ca ca ca ca nord de l'Irak ca nord de l'Irak xam nga ne kooku taxul ni moo tax yooyu euh, léegi nag yow boo newee ci environnement bu mel noonu ci environnement bu mel noonu nga xam ne gaa yi jaay njàmbaar ci yu mel noonu rek dañuy jékki daal di waajal benn dëkk jékki rek xëy benn fajar wala benn guddi rek ñu song ko taal rey gaa yi duur fii def nii mooy loolu daal mooy jaahiliye looloo tax ñu tudde ko jaahiliye mooy looloo xewoon moo tax Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ne looloo xewoon ba mu demee ci an-Najaashi loolu la ko wax bañ farawalee seen diine waa Makka yónni ñoom Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhum ndax tuub après dina tuub comme ni ñu ko gise woon ngir ñëw recherche ji leen indi mais mais lan la Seydina bokk na ci li Seydina Jaafar ibn Abi Taalib waxoon an-Najaashi ci discours am bu siiw ñun kunna qawman ahlu jaahiliya na'budul asnaam wa na'kulul mayta am na lu mu ci boole wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if waaw bo mu ne ñun ay nit lañ yoo xam ne ci jaahiliya mais ci griir lañ newoon ci ignorance lañ doon dund ñàkk a xam ci lëndëmee ñàkk a xam ak yeewu bokk na ci lim ko ci boole woon wa yàqulul qawiyyu min ad-da'if ñi nga xam ne ñoo am doole ci ñun ñooy lekk ñu ñéew doole yi mooy ñooy dal seen kaw ku am doole liñ ko wan keneen ku ëpp doole liñ ko ko wan léegi nag ci condition yooyu te en plus jamono ji waa Taïf même avant ay Hunayn yi ñoom xamoon nañ ne ñoom nag après dañ ne danger bi gën a rëy comme ñoom ñépp dañ ne danger bi gën a rëy sax dootul suñu façon ennemi yi ñu fi amoon jeex na ñooñu c'est pas trop grave mais l'ennemi numéro un c'est l'islam raison pour laquelle Seydina Urwa ibn Mas'ud As-Saqafi keroog ba mu déggee ca sixième année ba après gàddaay Yonent mi alayhi salaatu salaam kër jullit ñee ngi ñëw ngir umra mu ñëw ne mu ragal ñu jàpp ne loolu camouflage la dañoo bëgg nangu si Makka te foofu samay niyaay fa ne naa dem jàppale leen danger bu mag baa loolu moo tax loolu moo tax surtout l'islam biñ doon tiit ñu dal seen kaw ñu yónni woon leen avant xare yi yépp xunay nag lii ngir ñu dem yaman jurash waaw ngir ñu yónni ñu ñu yónni leen fan réew mi nga xam ne moomu lañu naan euh, euh, euh, jurash jurash fële la nekk ca yaman waaw ci faubourg yaman yi fa leen yónni moom Seydina Urwa ibn ak kan moom kese déet wa laa Ghaylaan ibn waaw doo du caagat mook Ghaylaan ñoom ñaar ñépp kenn fekkewu ci woon Hunayn te kenn tamit fekkewu ci woon kan fekkewu ci woon xisaar gii ndax dafa fekkoon ñu daldi woon dem ngir jàngi li nga xamante ne mooy xam-xamu nan lañuy defare lan lañuy jàngi foofu hein ñene ma pardon pardon maa ngi lay couper mais pardon parce que man huwa Ghaylan ñu ne mooy Saqafi Ghaylaan as-Saqafi bi ibn Salama kii tuddoon nañ ko Ghaylaan ibn Salama as-Saqafi fàttale koo tuuti arrêté nga ma léegi dama lay delloo benn question mooy Ghaylaan ibn Salama mais gisoon nañu ko mas nañ ko gis hein yaa ngi fàtt Euh, mooy muxannas boobu nga xam ne yaay Ummu Salama nee na radiyallahu ta'ala anha dafa ne woon da doon ne ci ñoom dafa doon ne waaw nga xam ne nee na yone euh, euh, mu muy wax Abdullah ibn Abi Umayya mooy di ko wax frère mooy boobu ba ñuy gis tarjama Seydina Abdullah ibn Abi Umayya te mu mujjoon tuub malgré yu metti yam doon def l'islam avant di sœur ci yaay di frère yaay ummu yaay ummu salama gisoon nañ xalis boobu këne mooy muxannas bi bam nee bam naan abdallah ibn abi umayya in fataha allahu in fataha allahu alaykum at-ta'ifa ghadan fa alayka bibnati ghaylan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman yaa ngi fàttale ku Ghaylaan moom waxoon nañ la ndaw soosu dafa taaru woon nag ndaw su taaroo taaru la woon di doomu Ghaylaan ibn Salama Saqafi Ghaylaan moomu nga xam ne keroog muxannas bi mooy koo xamante ne nii moom du góor du euh, nan lañ koy woowe muxannas ki nga xamante ne mooy gaa yooyu nga xam ne euh, dañu bokk ci nan la nguuru lañ koy woowe en buunu ngaana voilà euh, mu ne euh, léegi mu naan ñu mel noonu nag waxoon nañ dañ doon woyofal ci ñoom affaire muuraay yi ndax ñoom soxlawuñu affaire jigéen yeeg yooyu en général quoi mais ndekete yoo waa ji nag hiit mii nag moom c'était euh, mu naan ko mu naan frère yaa Ummu Salama bi du suba bu buur yàlla defee ngeen ubbi Taif maa ngi lay dénk yow daal gis ne prisonnière ya ya ngeen di am nañ ci taamu doomi Ghaylaan ji hee woy taaru gim taaru bon ba doon wax ay description yoo xam ne yonent ma lay saar saar ko déggee da da ko da ko ne ah yow kii lii lay wax ah mu ne laa yadxulanna haa'ulaa'i alaykum na léegi ñu mel nii bu mu fi duggati ci yéen ndekete ñoo xam ne lii bay seetlu yooyu yii yépp ci soxna yi bay bay décrire lu mel ni Ghaylaan moomu nag mook Urwa ñoom lañ yónni woon Jurash waaw ma ne la léegi baax na alhamdulilah léegi kon nañ continuer léegi looloo taxoon ñoom fekkewuñ woon xare Hunayn fekkewuñ Taayif ndax dañoo jàngi woon xam-xamu defar arme lan lañ fa doon kaana bi Jurash wax nañ la côté Yaman la nekk yata'allamaani san'ata ad-dabbaabaati wal majaaniiqi wad-dubuur ñu nekk fa di jàng naka lañuy defaree ad-dabbaabaat dabbaabaat moom léegi ñun ñu nekk vingt et unième siècle ginnaaw yomb ci ñun ngir comprendre ko moo tax léegi ci armée yu yi moom lañuy ñuy woowee char de combat ak dabbaaba pluriel dabbaabaat waaw moom la ñuy woowee char de combat sauf que jamono yi mooy xam nga doo taxaw naan char de combat la woon mooy loolu mooy loolu mooy euh, euh, euh, mais loolu mooy cosaanu char de combat yi moo doon lan ci bant la doon doon dañ ko doon defal. en ah, en bois lay doon nga xam ne ba pare buñ ko defay en bois après dañuy jël ay der der deru bàyyi ma yi def ko wóorale ko nit ki nag day mën a dugg ci biir buy xare mooy ñiy xare dugg ci biir di avancé loolu du du char de combat si sauf que mooy bul xalaat bi nga xam ne mooy bi kérosène yi ci bi essence yi dawal gi comme suñu yi xew léegi yi ngay gis tànk yi waaw mooy tànk du loolu ngeen di wax en anglais naa loolu la de waaw l'exp euh, la prononciation xaw ko ko mais foog naa tànk la même français sax fekk mu wax loolu mais daal léegi mooy charte mooy ne dañ ciy dugg da ngeen di fexe loo xam ne daleen leen di protéger ngeen man di avancé nga xam ne gars bu ñuy du ay flèche ay xeej mooy du dugg du leen dal yéen yéen nag nga nekk ci biir man a amaale ay porox ndoll yu ngeen di gisee gaa yi man di avancer loolu nag nan lañ koy defaree xam-xam boobu lañ jàngi woon waaw sunata dabbaba wal majaaniq dañoo jàngi woon tamit li nga xam ne mooy majaaniq sànni man janiq yi ja man janiq mooy singulier bi pluriel majaaniq waaw man jamiq nag mooy catapulte voilà catapulte mooy yooyu waaye seetaan gaa yi nga xam ne seetaan film yu yàgg yooyu leen neex mooy xam nañ ci dara gaa yi niñ doon niñ doon niñ doon tose niñ doon taje to- to- euh, euh, numbilu bombarder forteresse yi mooy dañuy jël benn bant bu benn kii bu bu bu dëgër ñu takk ci benn benn affaire boo xam ne ci lañuy ñuy def ngandi xeer man ko nag di ko yëngal muy wëndeelu comme comme loo xam ne dañ nga koy xiiral di ko yëngal di ko di ko yëngal di ko téye ko sa loxo di ko wëndeel di ko wëndeel di ko wëndeel ba mu xiir rek nga sànni comme noonu la woon affaire boobu boo ko defee catapulte yëf yi moom lañ naan catapulte en français nga kii teg ci xeer yu rëy di ko yëngal wala nga teg ko ci même mën na koo bañ a yëngal gaa yi xeer yooyu nag gan xeer la gaa dañ koy jàppoo ba ci ba indi ko ba ci kii bi teg ko ndax benn genre léeg-léeg ay sër lay doon mais yu dëgër ñu takk ko ci affaire affaire nag comme loo xam ne benn grue la boo xam ne après day yëkkati ko waaw gaa yi nekk ci bâtiment yi ñoomin suñu <laughs> ñoomin Seyna Cheikh xam nañ yooyu Muhammadu Tidiane xam nañ yooyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu wa xafida léegi mooy xoola boo nee nii nu mu tudd kii bi euh, ñoom dañ ko doon puus ba teg ko ci ba mu dugg ci mbir mi ñu yëkkati ñu dem see yëkkati ñu ko yëkkatee nag dañ koy tiimali ci forteresse bi muru forteresse bi xam nga wax na boppam hisnun hasir une forteresse extrêmement fortifiée léegi nag ñu jël rek sànni ko ci bëm xeer yooyu buy dal tëy ci miir yi presque day day day waaye yow day day day fracasser yi dañ ko ciy dóor tël bu résister tuuti du yàgg ñu jëlaat beneen tël bu yàggee mur bay jekki ne xërëb bu ne xërëb nag gaa yi rekk bu ñuy dóor noonu day am nag ñu waajal ci wet yi di xaar ngir am fu ñu jaar ngir mën a dugg songu forteresse bi yooyu nag xam-xam boobu majaaniq dañoo demooy jàng ko ad-dabbabaat yi loolu rek mu ne wa dabuur jànge tamit dabuur dabuur mooy lan ñu ne la dabuur euh, loolu mooy comme waxoon sànq sauf que xam nga dabbaaba ñoom pour avancer la woon mooy char c'est pour avancer mais dabour presque presque moom dabbaaba day niroo mais pour man di booy bu ngeen di retirer wu bu ngeen di wane gannaaw di replier wu nga xam ne tamit ci ay bant ak ay der lañ koy defare waaw nga xam ne nit ki da ciy mën a protéger bu ci nekkee gars yi lu ñu dóor dóor du ko dal waaw mu man di avancer di continuer di reculer wala yu mel noonu mooy kon gis nga li nga xam ne moom lañ doon jàngi te yow xam nga ne yii ku ko amoon jamono yii nii ci xare mais da ngay gagner ah. surtout bu dee ne ñi ngay xareel ay dañ dañ leen di assiéger ñoom nag loolu lañ jàngi woon loolu lañ jàngi woon pour wax ne waa Taïf yàgg na ñoo waajal te ñoom ak forteresse lañ am waaw xisnu Taïf sii woon na léegi imaam Ibn Sa'd ne nag kon malgré ñii moom kon ñuy Seydina Urwa ak Ghaylan newuñu foon ñu ngi doon jàngi yi mais seen mbokk yi ba ñu dawee jóge Hunayn ni ñëw Taif duggaat seen dëkk bi aghlaqu alayhim abwaaba madinatiha ñu daal di tëj buntu dëkk bi waaw wa sana'u sanaa'i'a lil qitaal ñu waajal lu ñu man ci defar arme ak yeesalaat ko ak waajal ngir mën a jàmmarloog jullit ñi buñ ñëwee fii imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi mu ne loolu côté waa Taaifa ngoo kantaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom na la deme mu ne thumma saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila taifi xiina faraga min xunaynin mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag daldi jubal daldi dem wëy dox ànd ak armem ila Taif jëm Taif xiina ba nga xam ne faraga min Hunayn pare na ca bërëb bañ naan Hunayn xare ba jeex na mooy képp ku fa noon bu fa ñëwoon soit faat nañ la wala def nañ la prisonnier wala daw nga te ña daw waa nax la lijjanti nañ leen waa Awtaas lijjanti nañ leen ba ñoom ñu am ñu daw dem Taif léegi nag benn jëmukaay rek ka fi des muy waa Taif kon ba mu paree Hunayn dajale màng yi ne nañ ko yóbbul Ji'irraana mu daal di dëgmal ànd ak saxaaba mi radiyallahu anhum ila Taif moo tax mu ne summa ginnaaw loolu ba nga xam ne hiina faraga min Hunayn ba mu paree moom sallallahu alayhi ci Hunayn saara ci la jëm rasulullah ndaw yàlla li sallallahu ila Taif yi jëm ci la Sayyidina Ka'b ibn Malik comme ni imaam ni sax wax ne xasida bu gudd la wax pour wan ci waa Taif ne leen yëg ne ñu ngi ñëw waaw ñi fi newoon ñépp ñi doon sonal l'islam bi yépp doon taxaw ci kanamu l'islam ne du fi du fi kiiwee fay nañ leen waaw fay nañ leen dara ñu ngi ñëw ak suñu armée boo xam ne <laughs> fasu yàlla yaa ñu ñëw seen kaw de xaylullahi wa rasuulihi fasu borom bi subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu wa sallam ñu ngi ñëw seen kaw voilà bés bu ñu wàccee seen foofu di ngeen xam ne di ngeen ko rëccu yéen waa Taayif xasida bu gudd boo xam ne nee na mu ngi ko commencé qadayna mintihamata kull raybin wa xaybara thumma ajmamna suyufa nuxayyiruha walaw nataqat la qaalat qawaati'uhunna dawsan aw saqifa fa lastu li xaadinin in lam tarawha bi saaxati daarikumoo minna ulufaa ba ni mu jeex après mbo mu ne euh, kilifaay waa Taayif te ñoon gisoon nañ leen te bokk nañ ca ña xam ne ñoo recevoiroon yeneen ci alayhi salaam ba mu ñëwee doon woote Taayif keroog bi nga xam ne ci la kan ci la Abu Taalib génn àddina ak Sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid ummul mu'minin radiyallahu taala anha yonent mi alayhi salaatu salaam doon dem foofu la ngir ah comme que Makka nanguwul jiw l'islam xaaral dem Taayif bokkoon na ñam dajaloon mooy Abdu Yaliil ibn Amr kii nag Kinaana fa ajaabahu Kinaanatu ibn Abdu Yaliil ibn Amr ibn Umayr bokk kookee mooy ñu nekk fa moom it muy tagg di di leen yëgal ne ñëw leen ñëw leen wallaahi bu ngeen ñëwee fii di ngeen xam ne ñun waa Taif bokku ñoo eh, gañe ngeen sànk Hunayn loolu da ngeen a rëcc loolu tarxiis la mais ba ngeen ñëw ci loolu nox man kaana yabghina yuridu qitaalana fa inna bi daarin mu'lamin la nurimuha mu ne man kaana muy muy tontu Seydina Ka'b Malik Seydina Ka'b ibn Malik al-Ansari yi de gisaguñ tarjamaam insha allah lañ ne woon Tabuk lañ koy gise mooy buñ paree ci xare bi xare bi ci tegu du ghazwatu Tabuk insha allahu taala moo muy topp muy muy muy tontu Malik mi doon wax sànk ci naan ko man kaana yabghina yuridu qitaalana ay képp koo xam ne danga ñoo ut si fii Taif fii bi daarin mu'lamin ci kër goo xam ne muy Taayif gi ngeen xam ne gu ñu xam la gu ñu ràññee la ndax yi mu am yuridu naa ñëw fii bëgg xeex ak ñun kooku na xam ne ñun fa inna bi daarin mu'lamin la narimuha ñu ngi ci dëkk boo xam ne du ko quitté ba faw dara fii lañuy des duñu ñu fi jóge wallaay bu ngeen ñëwee moom jéggi ci suñuy kadaafar moo gën yomb ñu sedde leen port bi waaw wajadna biha al abaa min qabli ma tara wa kaanat lana atwaa'uha wa kurumuha voilà mais fii nii nga xam ne suñuy baay ñoo fi newoon ñu fekkoon leen fi doon na ko ci ñoom hein fii Taayif nga xam ne naat la def bari ndox wa kaanat lana atwaa'una nga xam ne bari ay teen bari ndox wa qurumuha bari garabu tàndarma ngeen ne yéen di ngeen ko jël ñëw leen daay ñu ngi leen di xaar yéen jullit ñi <laughs> kon nag les esprits chauffent se chauffent chauffent mu ngay tàng ku nekk ngi wax waaw waaye <laughs> léegi nag yonent bi alayhi salaatu léegi bi muy génn fan la jaar ak nan loo xew ci yoon bi ila Taif ak ba mu fa àggee nan la mbir mi demee ay way waa ah jullit ñaa ngi wax mais waa Taayif it noppiwuñu de waaw menace mutuelle la de te loolu la mooy xare noonu la doo fi toog di wax wax ju nooy eh, gars tax yooyu moom taxul ñuy wax <laughs> waaw kay léegi nag nan la mujje yoon wi fan la yonent ci ma lay saab jaar eh, nga ne ma mais est-ce que mën nañ laa laaj benn affaire avant que tu partes ma la baax na euh, sa riwaaye yi euh, mën nañ ci am insha allah naan la demee ko wax parce que c'est bien mais dañ naan la alhamdulilah wax nga dëgg imaam Ibn Ishaq gis ngoom niñ ko tudde moo ko tudd mais moo allah mooy moo toog di wax mooy moo mooy wax saamu ne diw sama sëriñ diw wala ci diw ak diw lañ ko jële voilà mooy loo xam ne moom moo ko wax ci moom la jóge tuddul intermédiaire am boo demee ci siiratu Ibn Hisham noonu nga ko fay fekke imaam Ibn Sa'd tamit soloo na ko mais pare yi mu'allaq waaw kon gis nga kon loolu la loolu mooy boo eh, eh, tax jàllale imaam Ibn Sa'd bi <coughs> noonu la demee après nag yenn partie yi dinañ ci gis buñ ci duggee incha allah dinañ gën a dugg ci li nga xamante ne nii moo yeneen façon càllale yi mais bu dee lii moom càllale yi imaam ibn yi lii la te ñu koy nettali daanaka ci nii lañ koy jëlee imaam ibn Ishaq di wax lii incha allahu taala comme ci jotaay bii di ñu daal di àggale wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa